léegi al intikaaf mooy léegi mooy de quoi sagit mooy ma xam li ñuy nar a waxtaane mooy lan waaw mooy intikaaf moo arab la léegi mooy lan loolu dañ naan la boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, dañu cee joxe mooy boroom xam-xam yan yu lu wax yi nga xam ne ñoo làng bi ñuy toppatoo xam-xamu xam-xamu lan xam dañuy wax ne intikaaf ci akafa la jóge intikaaf ci akafa fa la jóge loolu la ku mel ne alxalil wax alxalil ibn ahmad alfarahidi alxalil bi en tant que bul xalaat ne mooy imam xalil boobu ñuy wax ci maliki kii wa ko jiitu fuuf non non kii nii mooy alxalil ibn ahmad alfarahidi moom moo teg bi jëm ci wàllu métrique voilà la science de moom mii la ngan dum boroom xam-xamu làng la woon linguiste par excellence xaritu imaamu ahmad la woon imaam ahmad ay mbokk lañ woon mooy ay ñoo bokkoon di dund ay contemporain lañ te xamante woon nañ imaam ahmad boroom ngir mi alxalil bii mooy ibnu ahmad alfaraahi bii waaw moo teg xam-xamu arut nekkoon boroom xam-xam bu rëy rëy rëy rëy ci wàllu làng <laughs> bon ñi jàng naxu dinañ gis naan madhabu waa Basra madhabu waa Kuufa ainsi de suite mooy yooyu <laughs> ci wàllu waaw waaw ñoom ñoom it ay ay kàngam lañu waaw ay école yooyu dafa amoon gàndi école la mu am madhabu waa Andalus ak ñu mel noonu mooy yooyu yëpp dafa am ci wàllu ci wàllu langue bi ah bul foog ne pas ah faut pas rêver de <laughs> moom mu ne imaam alxalil kon bokkul ak maaliki bi rahmatullah aley mu ne akafa yaqufu wa mu ne akafa dañ naan akafa yaqufu wa nooy noonu la mbir foofu la baatu intikaaf foofu mooy cosaanam akaafa yaakufu akafa mooy passé bi yaakufu mooy présent continu dañuy wax bi yaakifu imaam léegi nag loolu bu ñu xamee loolu mais lan lay tekki lañ bëggoon xam lañ wax imaam al-Fayyumi moom it ci boroom xam-xamu lugha la bokk mu ne akafa ala shay'i ukufan wa min baabi qa'ada wa daraba mooy lan laazamahu wa waadabahu waaw mu ne wa quri'a bihima fi sab'a fi qawlihi ta'ala ya'kufuuna ala asnaamin lahum wa akaftu shay'a akufuhu wa akifuhu xabastuhu wa minhu al-i'tikaaf wa huwa ifti'aalun voilà mu ne moom imaam al-Fayyumi rahmatullahi alayhi mu ne akafa ala shay buñ nee akafa ci ci ci kaw mbir mi uqufan mu ne loolu ci bunti qaada moo qaada ñoo bokk comme faala qaada ak daraba mooy lan lu muy teg mu ne laazamahu mooy takkoon ak moom voilà kon akafa ala shay'i mooy taqoo laazama hoo naan mbir moo mëne wa waadaba hoo mooy loo xam ne danga taqook moom xooleek moom waaw sax foofule mu ne lool ñëw na ci alquran mooy bi naa loolu nag eh, dana fa ataw mooy suuratu eh, al aaya cent cent trente-huit bi ci suuratul aaraaf mu ne mooy naan wa jaawaznaa bi bani israa'iila al-bahra fa ataw alaa qawmin ya'kufuuna alaa asnaamin lahum qaaluu yaa muusaa ij'al lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha qaala innakum qawmun tajhaluun moo tax mu ne ñëw na ci as-sab'a mooy ci alquran hein ñëw na ci alquran mooy te tamit njàngin façon mooy eh, juróom-ñaari njàngin yi ah tamit ñoom yaakufuuna mooy la mu ne dañoo ñëw ne waa banu Israël bi nga xam ne ci lañ leen gil dex gi ñu rëcc ci géej gi ñu rëcc Firawna géej ga mer rouge nan lañ def buur yàlla muccal leen ci seen noon bu rëy bi Firawna wa wa wa wa wa Haamaana wa junuudahumaa biñ leen jéggilee ndox mi ñu dog ndox mi ba jéggi ko fa ataw ñu ñëw ala qawmin ya'kufuuna ala asnaamin lahum ñu ñëw fekk ay nit ñoo xam ne dañ doon sax nekk ci mooy dañoo nekkoon ñu fekk ay nit ñoo xam ne ba ñu jàllee ndox mi ñu gis ay nit ñoo xam ne dañoo nekk di jaamu seen xërëm yi yaakufuuna ala asnaamin lahum mooy ñu takkook seen di ci jaamu ku ñuy jaamu seen yàlla yooyu seen xërëm yooyu seen idol yooyu nekk ci di ci ko jaamu xaalu bi ñu gisee loolu ñu mbir mi yéem leen ñu ne yaa Muusaa ee yow seydinaa muusa alayhi salaatu wassalaam ij'al lana ilahan kama lahum aliha waay waaye defal ñu ay yàlla defal ñu bi yàlla bokk comme ñoom ñi amee ay yàlla ba koy jaamu nii seen asnaam yi seydinaa muusa nag désespéré ne xaalu yi innakum dëgg-dëgg yéen qawmun ay nit ngeen noo xam ne tajhaluuna da ngeen réer quoi buur yàlla génn leen ci ci ci ci ci ci ci ténèbre Firawn naag jaamu yi ñu doon jaamu naan gaa yi é alaysa li mulku Misra ak yooyu yépp yéen amu ngeen dara lu ngeen def ngeen bëgg ci delloo delloowaat seen bopp gis ñeneen bi def lool xam nga lii xoolal ni mu approprié ni mu takkook ñun fi ñu ne keroog yonent bi alayhi salaam bi muy dem Hunayn lenn ci waa Makka yi doon dóoratu bañ gisee gaa yooyu am zaata anwaat lan lañ doon wax am ay xërëm yu ñuy jaamu garab guréy googu ñu koy jaamoo ko sotti lu nekk ko jaamu ñu ne yonent bi alei saatu salaam ij'al lana zaata anwaatin kama lahum zaatu anwaat defal ñu zaatu anwaat xam lan la yonent bi alei saatu salaam waxoon hein allahu akbar laqad qultum kama qaala banu israila li muusa ij'al lana ilahan kama lahum aliha la tawa la tarkabunna sanana alladhina min qablikum mooy lii la tontu woon lii nii da <laughs> suñu itikaaf bi am na dëppale côté bii ci wàllu yi mooy dañu romboon ay nit ñoo xam ne yaakifu yaakufuuna yaakufuuna ala asnaamin lahum waaw ñu sax nekk di jaamu seen yàlla yoo xam ne ñoom ñoo ko defaraloon seen bopp doon ko jaamu kon loolu mu lool ñëw na ci alquran imaam al-Fayyumi mu ne wa akaftu shay'a akufuhu wa wa akufuhu mooy dama koo tëj waaw waaw wa minhu al i'tikaaf nag ci tëj googu tëj naa googu fa la jóge wa huwa ifti'aalun mooy ifti'aal parce que ifti loolu noonu ci arab am na ñaar yu muy tekki mais ifti hein mooy loo xamante mooy ifti'al xam nga du fa'ala ifti'al waaw mu ne li annahu xabsu nafsi an at-tasarrufaat al-'aadiya mu ne nag gis nga ci fii xabastuhu maanaa xabastu bi bii mooy tëj sama bopp ci foofu te intikaaf di ko tekki foofu la moowu intikaaf jóge mooy lan ndax loo xam ne man maay fexe def ko benn mbir la moo xam ne man maay jël volonté bu may am la ngir def ko tëj waaw loo xam ne maa koy def sama bopp xabsu nafsi jàpp nit sama bakkan sama yaram tëj ko ani tasarrufatil aadiya muy muy muy suppa li def li nga xam ne moom la doon def di ay voca ay vocation ay di vaquer wu ci ay préoccupation wam yu naturel ak tamit yu nga xam ne loolu doon def presque tous les jours waaw léegi loolu mooy la parce que kiy intikaaf moom fa mu koy defee manu fa di jóge saa bu ko neexee génn saa bu ko bëggee kii génn jaar nii doxantu ko gis ko mbedd sangam loolu man ne mooy moom day tëj boppam ci jàkka ji mu koy defee moo tax imaam al al al Shafi'i imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi mu ne imaam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhi mu ne al-i'tikaafu luzuumul mar'i shay'an mooy taqoo gu nekk di taqoo benn mbir wa habsu nafsihi alayhi birran kaana aw ithman ak tëj gi muy tëj boppam ci benn mbir mbir moomu nag mooy yeew ci boppam takk ci boppam du ko jógee du ci jóge du ci jóge nag moo xam loola lu baax la wala bàkkaar la eh. ci la mu ne qaala allahu taala maa hadihi tamacilu allati antum laha aakifun moo tax mun a tëj kooku mën na nekk ne yow li li nga koo nekk ci kese loolu taxoog moom mën na nekk lu baax man na nekk lu bon hmm. lii wane ne mën na nekk lu bon mooy li suñu boroom wax ci suuratul anbiya bi seydinaa ibrahim alayhi salaatu wassalaam doon laaj ñoñam yi naan leen ma haadihi tamaasilu allati antum laha akifoon mais lan mooy timsaal yi statue yi ngeen xam ne moom ngeen boof rek sëg ci rek di ko jaamu rek nekk ci rek ah xaalu ñu naan ko wajadnaa aba ana alayha aba fekk suñu bàyyi def li mooy antum laha akifun ay xërëm gis nañ sànq Seydina Muusa alayhi salaam gaa yi fa ataw ala qawmin yaakufuuna ala asnaamin lahum ñu ñëw fekk ay nit ñoo xamante ne nii dañoo sax sëgg ci di jaamu seen benn yàlla kese seen yàlla yooyu kon loolu mooy lu bon la mu ne wa qaala ta'ala fil birri mooy tëj sa bopp nag ci lu baax mooy ki tëj boppam ci lu bon nekk ci kese loolu dañ naan waa day intikaaf mais ci lu bon mais mën na nekk fil birri ci lu baax mooy li alquran ne wala tubashiruhunna wa antum aakifuuna fil masajid bu leen joom joom jigéen ñi mooy bu leen sëy ñoom sëy direct rapport sexuel bu leen ko am ak ñoom fekk a ngi def intikaaf ci jàkka yi waaw ñëw après lan moo tax yow nga ne tubashiruhunna nga tekkee ko loolu kan moo la wax sëy direct la pëy dugg ci pëy lool la kan moo la wax man loolu dinañ ci ñëw insha allah dinañ ci ñëw parce que wax nga dëgg parce que mubaashara mooy bach mooy bachara mooy mooy li ci kaw yaramu der der deru nit ki le fait que parce que mubaashara min mu mufaala mufaala mooy looy defaate waaw moo tax mooy lu ñuy defante koo xam ne da da koy def ak keneen moo tax jonjoo gi nga xam ne moom la góor gi di jonjoog soxnaan ñu koy woowe mubaashara mooy dañoo jonjoo mooy sëy bi lañ ci jublu ma ne la wax nga dëgg mubaashara loolu da koy tekki da koy tekki ko mais nag fii tekki ko foofu te loolu dinañ ci ñëw insha allah buñ ci accès insha allahu taala léegi kon imaam al Shaafi'i loolu la wax waaw moo ne wa summi al i'tikaafu shar'i i'tikaafan li mulaazamati al masjid dañoo tudde i'tikaaf gi tax ñuy wax fii muy al i'tikaafu shar'i hein i'tikaafan li mulaazamatil masjid ndax nit ki ni muy takkook jàkke ji nekk ci jàkke ji ngir def fa jaamu yàlla gu spécial waaw kon dañ naan atafa ya'kufu wa ya'kifu voilà mooy mën nañ ne ya'kufuuna mën nañ ne ya'kifuuna ya'kifu ak ya'kufu voilà kon nag ci wàllu sharia kon mooy lan lu muy tekki kon imaam Shaafi wax na ko léegi kon mooy comme li borom al-Fath wax mu ne al-muqaamu fi al-masjid min shaxsin maxsuus ala sifatin maxsuusa waaw mooy al-muqaamu fi al-masjid mooy nekk ci jàkka ji ngir jaamu yàlla waaw al-muqaamu fi al-masjid min shaxsin maxsuus ci nit koo xam ne ku jagoo la ndax intikaaf ñépp mënuñu koo def waaw mooy intikaaf dinañ gis loolu est-ce que kan ak kan moo mënula def intikaaf mu ma ñépp mënuñu koo def li ma jublu mooy du du du farata pour ñépp voilà du farata joo xam ne pour ñépp dinañ ñëw tamit ci àttey intikaaf insha kon mooy al muqaamu fil masjidi min shaxsin maxsuus ci nit koo xam ne ku jagloo la ala sifatin maxsuusa ci façon boo xam ne bu jagloo la bu particulier bu particulière la ah, nag kon ginnaaw bu ñu xamee kon li muy tekki ci arab ak tamit ci sharia waaw ci sharia kon mooy al iqaamatu fil masjidi ala sifatin maxsuusa min shaxsin maxsuus mooy nekk ci jàkka gi ci façon boo xam ne bu particulier la pour jaamu yàlla ah jóge ci nit koo xam ne ku lu particulier la léegi nag ginnaaw loolu ginnaaw définition bi lan mooy àttee intikaaf est-ce que intikaaf farata la walla lu ñu sopp kese la wala lu xaraam la wala lu ñu sip la wala ainsi de suite lu dagan kese la dañ naan la imaam ibnul mundir dane ajmaa raxmatullah alayhi ahlul ilmi ala al i'tikaafa sunna laa yajibu ala nnaasi fardan illa an yujiba almaru ala nafsihi al i'tikaafa nadran fa yajibu alayhi mu ne ajmaa imaam ibn al-Mundhir bokk ci ñuy toxal ijmaa yi waaw moom ñoom imaam ibn Hazm imaam an-Nawawi imaam ibn Abdul Barr ak ñu mel noonu ah, mu ne ajmaa dëpp dëppoo na consensus communautaire ahlul ilmi ala anna al intikaaf sunna këne intikaaf moom sunna la këne intikaaf sunna la laa yajibu ala nnaasi fardan du war ci kenn ci nit ñi mooy waru ci nit ñi lu dul illaa lu dul an yujibal mar'a ala nafsi al intikaaf nadran ba mu des xanaa nit ki daal di waral ci kawam intikaaf ci loo xam ne ci wàllu nizar la waaw koo xam ne moom ci wàllu nizar dafa nisaroon ne moom de nizaral na nizar na ni dina def intikaaf kooku moom day mujj nekk farata ci moom comme ni ñu ko xamee waaw nizar nizar day tax mbir mi nekk farata te waxoon nañ affaire nizar nizar bi nga xam ne dañ naan boroom xam-xam yi dañ naan dañ koo sit mooy saaru li ñu niroog santaal buur yàlla ne boo ma defalee lii de naa la defal lii waaw ah, façon boobu waxoon nañ la an nizarul mut an nazar an an nizru an nizaru al mutlaq mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xamante ne nii mooy mooy li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy bi gën nag an nidaru al mutlaq bi nga xam ne bu ñu joyal la mu ne loolu mooy li gën goo xam ne amul mooy doo ko conditionné man nga ne man de euh, altine bii di ñëw bëgg naa defal xeetu jaamu yàlla bi borom bi subhaanahu wa ngir moom def ko rek ixtisaaban waaye ay boo ma defalee lii ma def lii loolu nag mooy li nga xam ne du lu gën waaye ku ko defit manuñ ko ne li nga def baaxul waaw mooy képp koo xam ne dafa nizar ne man lii loolu nag après day mujj nekk ci yow farata intikaaf bi day mujj nekk ci yow farata waaw kon mooy àttey intikaaf mooy sunna la naa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam la waaw am na nag ñoo xam ne dañuy nettali eh, imaam ibn al arabi al maliki rahmatullah alayhi di ñu dafa am ci maliki yi ñoo xam ne dañ ne jaiz mooy loo xam ne daal possible la moom mu ne déet loolu nag moom wax jii moom du noonu quoi waaw jaiz fan parce que mbir mi sunna la loo xam ne sunna yonent bi alayhi salaatu parce que jawaaz ak buñ nee jaayiz noonu ak sunna dese naa mooy moo tax liñ naan dagan kenn mbir mi dafa dagan kese ak mu lu ñu lii sunna la lool bokkuñu voilà loolu bokkuñu de il faut faire la différence entre loolu loolu bokkul dara ak sunna la parce que loo xam ne jaayiz tekkul ne lu jaayiz lu ne mooy loo xam ne c'est possible nit ki def ko ak lii yonent bi alayhi salaatu salaam ma ko def loolu loolu ñaar la yoo xam ne bokkuñu sunna yonent bi alayhi salaatu salaam lañu ko ci roy loolu ñaar yooyu bokkuñu voilà mais daanaka ijmaa am na que ne mbirum mi sunna la yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu mooy àtteem dina nekk farata nag ci ki nga xam ne moom moo ko nizaral boppam waaw moo xam nizarul mutlaq bi ñu wax sànk ne buur yàlla de man de ci koor gi ñu ne bu nit ne nisar naa quinzième jour ci koor gi man ma ma ma ma ma ma i'tikaaf loolu leer na mooy kooku bu quinzième jour bi ñëwee day nekk farata ci moom wala mu ne buur yàlla boo ma defalee lii de dinaa i'tikaaf loolu jot mooy moom il sera obligé mu i'tikaaf kooku moo ko warloo boppam la ne woon bu amee bu ko yàlla bu rom bi subhaanahu wa defaree mu def ko bu amee il sera obligé mu dikke loolu il sera obligé léegi nag ginnaaw masala bu njëkk boobu hein ak teb euh, kii li nga xam ne mooy intikaaf lool la parce que lan lan nga ne ma yow lan mooy wone lii nga wax nii parce que yonent mi aleyhi salaatu salaam moo wax ci xadiis bu ne ci saxiixu imaamul Buxaari man nadara an yutia allah fal yutia képp koo xamante ne nii dafa nidar ngir topp yàlla ne day topp borom bi subhaanahu wa mooy ci jaamu yàlla yoo xam ne yu dagat la mooy mënoo nidar ci loo xamante ne nii waxoon nañ ko loolu ala maasiya waaw mooy di nizar ci ci loo xam ne mooy yàlla la naan man nizar naa en tant jigéen dinaa njaaloo di dinaa dinaa fexe provoquer diw ba sëyët ba mu sëyët moom sëyët moom mooy loolu même bu dee dañ noonu danga koo nizar loolu doo ko def man man moom en tant que gain comme gars yi booy wax ah booy jantal man wane ne man guerrier la nizar naa que je vais braquer une waaw loolu loolu wala bu yàlla defee sama kii ñëw ma am dara waaw dinaa sàcc dix mille dix mille francs déedéet loolu doo ko def mooy la ndaw sa nisaroon rek moo tax yeneen par exemple noonu laa ni xam ne nit ki moomu ko ndaw sa nga moom bu ko suñu boroom rëccalee bu ñëwee dina dina dina cor dina dina cor géléem gi te géléem gi moomu yeneen tubaab yi saa saa na ko mukk ah déedéet <laughs> booy nizar da ngay nizar moom nizar naa ah salaire u diw bii bu weer wi deewee nizar naa ci jël un pour cent wu bi mbaa deux pour cent wu bi jox ko miskin yi ndax yërëm naa leen. yow loolu sa nizar googu baaxul kon mooy. foog nga nekk loo xam ne nag yonent ma saa saam kon wax jii wan ne ku ni dara dara bu jotee danga koy def parce que moo ne man man képp koo xamante ni nadara an yuti allah fal yuti képp koo xam dafa nidara day topp borom bi subhaanahu wa na ko topp ah waaw waaw te Seydina Omar gis nañu que dane lan yonent mi aleyhi salaatu salaam ah dama inni nadartu an a'takifa laylatan fil masjidil haram sallallahu alayhi wa sallam kii fil masjidil haram zaadahu llahu tashrifan zaadahu ne ko awfi bi nadrik waaw jógee Hunayn Taayif dana yonent mi aleyhi salaatu salaam man de damaa nidaroon ca jaahiliya ca jaahiliya mooy avant l'islam waaw ca lëndëm yañ ne woon damaa cee nizaroon que man dinaa benn guddi dinaa nizar dinaa nizar naa que daal am na guddi koo xam ne man daal dinaa jaamul yàlla intikaaf ci kaaba gi nekk fa di ko jaamu ngir moom képp benn guddi yeneen tubaab yi saaf saaf nag ne ko nag kon aw fii bi naan matalal sa nizar googu voilà. kon loolu lépp day wane ne nit ki bu ko nisaree mbir mi da koy def loolu te aw fi amr ndigal la wal amru al mutlaq yaqtadi al wujub illa ida sarafahu saarif wa laysa bi saarifin huna il faut mooy loolu day wane ne farata la baa bu dee day luy dindi luy wane ne door du farata dara dindiwu ku fi nisar dara ku ne damay intikaaf nisaral naa buur yàlla intikaaf dañ naan la intikaaf da ci la ndax yonent bi alei saatu salaam da def rawatina fi l ashri l awaaxir ci ci weer wi lu nekk di hada shahru l mubaarak shahru ci weer wii yu diisu mujj yi faral di ci intikaaf dañ naan la sunna la ndax yonent bi alei saatu salaam lañuy roy di ko def comme que yow nag koo warloo woon sa bopp ci nisar mooy danga koy def par force voilà eh. kon kon loolu mooy masala àtteey intikaaf bon léegi nag waxtu yi dafa jot parce que il faut ñu waajal aljumaa ji voilà léegi insha kon dañu yem ni léegi jotaay bii di ñëw incha allah ñu daal di continuer gis masalaay yi nga xam ne ñoo ci tegu ci charte est-ce que fan lañ koy defe ginnaaw bi ñu xamee li mu doon mooy taqoo ci jàkka ji may taqoo ci jàkka ji ngir def fa jaamu yàlla yu spécial waaw léegi mooy premièrement fan lañ ko mën a defe mooy ne yow nee nga sax sànq taqoo ci jàkk ji mais laaj bi mooy est-ce que ci jàkk kese sax lañ ko mën a def loolu ab laaj la est-ce que loolu condition la ci intikaaf ak lan mooy yàq intikaaf ak li nga xamante ne nii ban durée la mën a durée intikaaf mooy est-ce que intikaaf waxoon nañ ko fan yee il faut mu mat dix jour wala mat benn jour wala sax denn moment wala yu mel noonu